waan abi ibrahim abdillahi bni abi awfa radiya allahu anhuma annahu qaal sirnaa maca rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa saa'im falammaa garabat ash-shamsu qaala li ba'di al-qawm yaa fulaan inzil fajdah lanaa faqaal yaa rasuulallahi law amsayta qaala inzil fajdah lanaa qaala inna alayka nahaaran qaala inzil fajdah lanaa qaala fanazala fajadaha lahum fashariba rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qaala ida ra'aytumu allayla qad aqbala min haahunaa faqad aftara as-saa'im wa ashaara biyadihi qibala al-mashriq muttafaqun alayhi qawluhu ijdah bijiim summa daal summa haa'im muhmalatayn ay ixlitu as-sawiiqa bil-maa' kon al imaam al xaafid an-Nawawi rahimahullah mu ñëw di ñu indil xadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu hmm? moom moo ci tegu ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadiis numéro mille deux cent trente six ci suñu chapitre bi baabu fadl ta'jiil al-fitr wa ma yuftiru alayhi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi ñu gisoon hadis 1236 mu noon waan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa aqbala al-laylu min haahunaa wa adbara an-nahaaru min haahunaa wa gharabat ash-shams faqad aftara saa'im walillahi alhamdu wal minna Ah, tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mu ne waan abi Ibrahim mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon baayu Ibrahim na la tuddoon Abdallah di Abdillah di doomi abi Awfa di doomi abi Awfa moom Abdallah ibn abi Awfa muy abu Awfa bokk moom Abu Awfa ak doom ji Abdallah ñoo ñu ay saxaaba lañ radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sirna dañoo dox ci wayaas lañ ne woon ma'a rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa mooy daa fekkoon dafa wooroon ci wayaas bi falamma gharabat ash-shams bi nga xam ne nag ci la bi daal di so qaala ci la waxe moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ba'd al qawm wax kenn ci mbooloo mi ne ko yaa fulaan e yow diw tudd turam inzil wàccal fajdah lana lan mooy fajdah al imam an-Nawawi ne qawluhu ijdah bi jiimin thumma daalin thumma haa'in muhmalatayn mu ne ij la la ja lool jiim la bu dindi jabi de daan ix wala ih no jiim la daal bi ak xaa bi ñoom ñaar kenn du ci am tomb moom la naan daal ak xaa muhmalatay ay uxlut mooy jaxaseel ak sawiq sawiq ab mooñ la woon buñ doon mooñ di ko jële ci blé boole kook soow moo xam ne day fermenté loolu rek la ko wax ne ko yëngal ko waaw ne ko yëngal ko voilà boole koog ndox sawiq boobee nga yëngal ko moom la naan ijdah lana kon mooy loolee mooy jëlal sawiq gi nga boole nga def ci ndox daal di koy yëngal waaw gësëm ko bu baax yëngal ko loolu la ko wax après ngir jox leen ngir jox ko moom yonent bay saasaam ak ñi mu àndal ñu daal di dog léegi bon bi nga xawante ne nii nag loolu la yore traçais saa wax waa ji fa qaala waa ji ne ko ah ya rasulallah ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam law am sayta ah boo xaaroon ba <laughs> ba jant bi dugg mooy bam bam leer parce que gisatuñ jant bi waaye am na ay leer leer yu des loolu moo tax waa ji daal eh, bi wax yore traçais saa bi moom mu ngi jàpp ci xelam est ce amul lu nëbbu jant bi. gisuñu jant bi fii waaye fële mu ngi leer na fi muy sowe waaw mu ne ko yonent waaye saa saa law am sayta mooy law taa xarta boo xaaroon tuuti bam gina bam sodaal <laughs> léegi xaala yonent waaye saa saa ne ko ma ne inzil fajdah lana na ko wàccal jël sawiq mii defal ñu ci ndox yëngal ko jox na <laughs> xaala waa ji ne ko nag foog ne bon xam naa danaan yonent saa saa seetluwul affaire bi quoi parce que mu ngi bëgg mu ngi bëgg a dog alors que timis gi daa mel ni duggawul de xaala waa ji ne ko mais inna alayka nahaara de <laughs> mais yenent way saa sam mais mais dese na la ci bëccëg gi dara de parce que mu ngi xool moom fa jant bi sowe gis na foofu di leer gisatu jant bi moom waaye xam nga bu sa jant bi dugg day ci kaw day leer foofu foofu noonu muy duggee day am ko yar tuuti léegi nag mu ne ko ah yonent bi alayhi salaam inna alayka nahaara de mooy dese na la bëccëg de xaala yonent bi alayhi salaam wax ko ne ko ma ne inzil fajdax lanaa way <laughs> ne ko wàccal waaw wàccal sa waruwaay wii te jël li nga xamante ni mooy sawiq bi def ci ndox yëngal jox ñu <laughs> ah mi nga xam ne nag yi am na ci ñetteel bi xaala fa nazal sëy naa Abdallah ibn Abi Awfa nee na waa ji daal di wàcc fa nazara fa jadaha lahum mu daal def li ko nent bale saa san sant jël def ci ndox boole daal di yëngal daal di jox rasulu rabbil alamin <laughs> fa shariba yonent bay saa saam naan fa shariba rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama daal di fa booba léegi nag bi nga xam ne ci la naan xam na ne kii nii am na benn dut bu ko dugg <laughs> waaw loolu am na benn dut bu ko dugg mooy am na sikki sàkka waaye bi yonent saasaam insisté ci la ko leer que ah kon de loolu la yonent saasaam parce que moom daa foogoon ne est-ce saasaam seetlu na affaire bi que ne jant bi daa mel ni dugg gisatuñ jant bi waaye daa mel ni sowagul dëgg-dëgg léegi nag yonent bari saa saa bi mu naanee ba pare nag mu ne summa qaala mu ne idaa ra'aytum bu ngeen gisatee saa bu ngeen gisee allay la guddi gi qad aqbala mu digmal mu digmal min haahunaa fiyee mooy ci mashraq bi waaw ndax jant bi fi muy génne buy buy génn buy buy buy fenk ah ak fi muy sowe bokkul léegi nag fa muy fenke buy buy fa muy génne ci suba gi foofu fa la guddi gi di tàmbalee parce buy tëdd beneen côté bi lay tëddee beneen sens opposé bi léegi nag mu joxoñ leen côté mashriq fi nga xamante ne mooy fa mu nga xam ne moo foofu fa la guddi gi di commencé mu ne bu ngeen gisatee guddi gi dëgmal fii faqat dëgg-dëgg aftara daal dinay dog as-sa'im aji koor bi léegi loolu waxoon nañ ci hadith Seydina Omar biñ génn léegi est mooy dog na par force neex na ko naqari na ko wala lool day tekki ne xaana waxtu futuure waxtu dogam moo jot loolu taxawoon nañ ci masala yooyu duñu ci ñëwaat ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne wa ashara bi yadihi qibala al mashriq yonent bay saa saa daal di joxoñ loxoom mashriq mooy fu guddi gi di jóge wala leen joxoñ ne idha ra'aytumul layla qad aqbala min haahuna mooy ba mu leen di wax dafa defaale geste bi wan leen joxoñ leen fi nga xam ne jant bi fa muy duggee fa jàmmaarloo moom beneen côté ba foofu la joxoñ ne guddi gi daal di euh, dëgmale ci fële rek euh, kooku na ko leer ne aji koor gi waxtu dogam jot na mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imam euh, bi nga xamante ne mooy al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce bi ñoom ñaar al-imamani ash-shaykhani ñoom dong ko solo ñu loolee déedéet seen sëriñ al-imaamu Ahmad ak seen mbokku taalib al-imaam Abu Daawud ñoom ñooñu ñooñu nga ne ñoo ko bokk solo rahmatullah ala al-jamii al-imaam al-Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko kitaabu sawm baabu sawm fi safari wal iftaar indi na ko kitaabu sawm baabu maa yuftiru bima baabu yuftiru bima tayassara min al maa'i aw ghayrihi ak baabu ta'jiili ba léegi al iftaar ci kitaabu sawm indi na ko tamit kitaabu talaaq baabu ishaara fi talaaq ak kitaabu sawm baabu maa mataa yaxillu lu ma yuxillu axal la mooy daganal na yuxillu dina daganal ah xal ah, ah, ah, yaxillu kañ lay dagan voilà fitru saim kañ la aji koor gi ak dogam di dagan lay dagana foofu mooy xadis biñ jógoon bii passé bu Seydina Omar bi radiyallahu imaamul Buxaari yi moom bii moom la tegale kon al imaamul buñ jëlee woon kitaabu sawmi baabu mata kañ nga xam ne moom yaxillu lay dagan fitru saa'imi wa aftara loolu la ci imaamul Buxaari loolu la mu ko tudde wa aftara Abu Sa'iid al-Xudri hiina gaaba qursu shams baabu buntu mata ana kañ yaxillu lay dagan fitru saa'imi dogug aji koor wa aftara ta dog na Abu Sa'iid al radi hiina ba nga xam ne gaaba ci la fàddoo qursu shams mooy disku jant bi mooy roowaw roowam boobee wërngalam boobee jant bi moom lay doon ba mu ñëwee ba kenn ba gisatu ko ci la dox nekkul di xaar te lool booy dugg di nga gis ay leer leer yu def ca kaw loolu du ci dara waaw ah yee saa yi est wóor na en plus côté yee daa leer quoi loolu du ci dara dugg na c'est ça voilà loolu soxlawul di gestu naan ay way way lëndamagul way nangam déedéet lii mooy sunna kon nag buntu boobu ci la ko al imaamul Buxaari rahimahullahu mu ne haddathana Ishaaqu al-Waasitiyu mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Ishaaq al-Waasitiyu di Ishaaq ibn Shaahiin ibn al-Haarith al-Waasitiyu Abu Bishr ibn Abi Imraan rahimahullahu ta'aala génn àddina la 250 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Khaalidun mu ne ki ñu nettali xabaar ñu nettali ñu mooy Xaalid di Xaalid ibn Abdillah ibn Abdirrahmaan ibn Yaziid Abul Haythami ñi na Abu Muhammad almuzaniyu alwaasitiyu attahaan rahimahullahu taala génn àddina année bi imaamu Maalik génn àddina muy lan cent soixante-dix-neuf loolu mooy li gën a siiw am na ñu ne lan cent quatre-vingt-deux wallahu taala a'lam qaani Shaybaani moo jëlee ca Shaybaani di Sulaymaan ibn Abi Sulaymaan Fayruz ñii ne no Xaaqaan la ah, ñii ne no Amr la hmm, Abu Ishaaq ash-Shaybaaniyu al-Kuufiyu rahimahullahu taala génn àddina li nga xam ne mooy cent trente-huit ci wute bu ci am parce que moom li ñu wutee ci kañ la génn àddina sax dafa jéggi dayo am nañu ne cent trente-huit am ñu ne cent vingt-neuf xam nga loolu soree premièrement am ñu ne cent trente-neuf am ñu ne cent quarante ñu ne cent quarante et un ñu ne cent quarante wallahu taala a'lam mooma Shaybani an Abdillah ibn Abi Awfa mu jëla ko ci Abdallah ibn Abi Awfa Alqamah ibn Khalid ibn al-Harith ibn Abi Usayd ibn Rifa'a ibn Tha'laba ibn Hawazin ibn Aslam ah moom al-Aslami Abu Ibrahim ah, ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Muawiya ah, frère am am na frère tamit bu tuddoon Zayd ibn Abi Awfa ñoom ak këru ay saxaaba lañu radiyallahu anhum wa ardaahum dégg nga ba boroom bañ indee seen seen zakat yonent bi alayhi salaatu salaam doon ñaanal baayam naan allahumma salli ala ali abi awfa wala baayam la woon wala <laughs> radiyallahu anhuma hmm? waaw radiyallahu anhuma moom mii nag bokk na ci ñi nga xamante ne dafa jaayante keroog tahta shajara ci ñu borom bi di wax ci suuratul fath laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi hmm? moom mi al imaam al xaakimu an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi nee na mooy saxaaba bi mujjee génn àddina Kuufa voilà saxaaba bi mujjee génn àddina Basra mooy al imaam xaadimu rasuulillah Seydina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu ki génn mujjee génn àddina nag fi nga xam ne mooy al Kuufa Kuufa mooy ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Abi Awfa bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom nag ibn Abi Awfa di Abdallah mu ngi génn àddina am ñu ne la quatre-vingt-six am ñu noono quatre-vingt-sept am ñu ne quatre-vingt-huit euh, wallahu ta'ala a'lam am na sax ñu ne quatre-vingts hmm? kon Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu ci Sahih Imam al-Bukhari bi ñu yor version bi ñu yor nag da an Abdillah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu la def waaw nañ la baayam saxaaba la radiyallahu anhu annahu qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa huwa saa'im falamma gharabat ash-shams qaala li ba'd al-qawm mooy kaddu yi la al imaamu eh, eh, eh, Muslim daal di non imaam an-Nawawi daal di indi ci Riyaad bi waaye imaamul Buxaari rahimahullah andi na ko ci yeneen kaddu yoo xam ne yu néew ñoo ci ñoo ci soppeeku tuuti. léegi bon c'est bon léegi ñu jël euh, parce que ci kitaabu sawm baabu ta'jiilil iftaar boobal imaam boobu ci la gën a gàtte parce que kuntu euh, ibn abi awfa radiyallahu anhu dana kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa saama hatta amsa qaala li rajul inzil fajdah la fajdah li qaala law law intadarta hatta tumsiya qaala inzil fajdah li idha ra'ayta al-layla qad aqbal min haahuna faqad aftara as-saa'im voilà foofu dane dama ne woon ak yonent bay saa saam ci tukki fekk dafa wooroon ba ngoon jot waaw mu ne timis gi qaala li rajul mu ne benn waay inzil wàccal fajdah lii mooy nga defal ñu loolu yëngal sawiq bi muy bële boobu nga xam ne mulu la dañ koy def comme pat def ko ko farine d'après gi nga def ci ndox daal di koy yëngal léegi nag mu ne ko aywa euh, defal ñu loolu waa ji naan ko eh, yonent bi alay salaam <laughs> la intazarta waaye saa saa mais boo manoon a xaar doo mënoon a xaar tuuti rek boo mënoon a xaar tuuti de xatta sayta xatta tumsi ba ni nga xam ne ci la euh, timis gi di duggee mooy ci nga gontoo dëgg dëgg xaala yoon saa saa na ko insil insil faj dax lii da ko wàccal nga defaral ma nga yëngalal ma sawiq bi ak ndox mi boole ko doo yëngalal idaa ra'ayta boo gisee al-laylu idaa ra'ayta boo gisee guddi gi aqbala mu dëggal min haahunaa mooy mashriq bi ci ñoom seen position fi ñu newoon ci bilaadul arab voilà foofee péninsule arabique madinatul munawwara te fii nii à vrai nañ gis ne lii ab tukki la woon xam nga tukki la woon euh, euh, imaam al mu ngi naan nag li mu gën a niru mooy ghazwatul fath la woon voilà parce que euh, mooy yonent bi salaam ñaari xare la génn xare. dem tukki mu tombeek li nga xamante ne mooy koor mooy ghazwatu badrin ak ghazwatul fathi mooy fathu makka waaw mu ne day mel ni loolu la lii nii safar gii nii day mel ni eh, parce que am na ci riwaay boo xamante ne nii eh, moom dafa wax ne kunna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fii safarin fii shahri ramadan voilà waaw dañoo nekkoon imaam al-Hafiz mu koy tudd na dañu ne woon ak yeneen moom Abdallah ibn Abi Awfa ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci ab tukki fekk ci weeru koor la moo tax nag imaam al-Hafiz ne hada safar yushbihu an yakuna safaru an an an yakuna eh, eh, eh, safaru ghazwatil fath mu lii nag mu ne atte kii bi tukki bi day niru ne mooy tukkeeb ghazwatu ghazwatul fath mooy fathu Makka mu ne talool li wayu ayidu riwaayatuhu shay'un ani Shaybaani te loolu dinañ ko gis sànq léegi insha allah mooy riwaay imaam Muslim ak seegum ci moom Hushaym ibn Bashir al-Wasiti al-Muallim al-Bukhari rahimahullah <laughs> ani Shaybaani jële ci ash-Shaybaani mi inda Muslim te imaam Muslim foofu mu ne kunna ma Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fi shahri Ramadan ah mu ne dañu newoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme fële ci ab tukki nekk ci eh, shahru Ramadan weeru koor mu ne moom imaam al-Haafiz wa qad taqaddama anna safarahu fi Ramadan munhasirun fi ghazwati Badr wa ghazwati al-Fath fa in thabata falam yashhad ibn Abi Awfa Badran fa ta'ayyanat ghazwatu al-Fath waaw mu ne te jiitu woon ne Yonent bi alayhi salaatu salaam tukki ci weeru koor dem ci xare ci ñaar kese la la tegu woon la la la tënku kon niñ ko xool sànq ghazwatu Badr ak ghazwatul Fath ubbi Makka léegi mu ne bu dee nag sax na que ne imaam Ibn Abi Awfa mi fekkewul woon Badar parce que daa newoon tout tànk kon mooy benn ci des day leer ne kon ghazwatul Fath te moom neen dama àndoon ak yeneen saa salaam lii du luñ ko nettali moo ko fekk bu boobaa kon ghazwatul Fath ci yem kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam léegi Kanta léegi ni ñëw ci al imaamu Abul Husayn moom Muslim. ibnul Hajjaaj am na lu ñu ci imaamul Haafiz ibn Hajar daal di mosal moom ana naka la solo wal imaam Muslim kitaabu siyaam baabu bayaani waqti inqidaa'i sawm wa xuruuji nahaar même hadis bi la jël indi ci ñaari version yoo xam ne yu wuute lañu voilà euh, voilà léegi bon nañ jël benn rek waaw nañ jël benn mu ne wa haddasanaa Yahyaa ibn Yahyaa mu ne te nettali nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammala at-Tamimi al-Hanzali mawlahu Abu Zakariya di Rayhanatu Nisabur rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana Hushaym mu ne akhbarana xabaar nañu Hushaym moom lañ doon sànq Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim Abu Muawiya ibn Bashir ibn Abi Khazim al-Wasiti almuallimu albuxaari al asl rahimahullahu taala génn àddina la 183 an abi ishaq ash-shaybani gis nañ ko sànq rahimahullah an abdillah ibn abi awfa radiyallahu anhu la def tamit qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fi shahri ramadan mu ngi nii moom la imam al-hafiz doon wax falamma ghabat ash-shams bi jant bi fàddoo gisatuñu ko qaala ya fulaan inzil fajdah lana qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna alayka nahaara de <laughs> diw wàccal nga jël sawiq bi yëngalal ñu ko ak ndox boole ndox yëngal jox ñu ñu naan mu ne ko mais nawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mais eh, inna alayka nahaara de def nga ak bëccëg ci sa kanam de ndax lii nii leer na de qaala inzil fajdah lana yeneen saa na ko wàccal nga defaral ñu rek qaala <laughs> fa nazala bii ñaar la wax waaw ñaari yoon la wax la ko bale gis nañ ñetti yoon mu ne fa jadaha mu defal fa ataawu bihi fa shariba an-nabi sallallahu alayhi wasallam thumma qaala bi yadi idha ghabat ash-shamsu min hahuna wa jaa al min hahuna faqad aftara as-saa'im gis ngeen wax nañ la riwaay bi dane li nga xamante ne nii mooy ñaari yoon la la ko wax waaw da ko euh, da euh, mu wax ñaari yoon waaw waaye al imaam al xaafiz mu ne wa qad ixtalafat wa qad ixtalafat riwaayaat an Shaybaani fi daalik mu ne riwaaya yi ci ñaata yoon la waa ji wax yonent bi alayhi salaatu salaam la ko muraaja ak moom nekk di wax yonent salaatu salaam ne ko defal mu ne ah, ah est-ce que duñ kii ñaata yoon mu ne loolu wute na riwaayaat ci Shaybaani ñi nga xamante ne moo nekk ci tallale bi mu ne fa aktaru maa waqa'a fiihaa anna al muraaja'a anna al-muraaja'ata waqa'at thalathan wa fi ba'diha marratayn wa fi ba'diha wa fi ba'diha marratan waahida wa huwa mahmuulun ala anna ba'da ar-ruwaati ikhtasara al-qissa wa riwaayatu Khaalid at-Tahaan an ash-Shaybaani 'inda al-Bukhaari atammuhum siyaaqan wa qad dhakarahaa thalaatha marraat wa huwa haafidun wa ziyaadatuhu maqbuulatun mu ne kon lenn moo am am na riwaay yoo xam ne ci ash yi ñu na dafa wute ci moom yoo xam ne li ëpp ci moom ñetti yoon la wax yenn yi ne ñaari yoon la waa ji wax ak yoneen saa saa lool yenn yi ne benn yoon mu ne lool dañ ci day dañ koy yente ne lenn ci ñu soloo xadiis bi dañoo tënk mbir mi waaw mu ne riwaay bi nga xam ne mooy Xaalid nag euh, at bi nga xam ne moom la jëlee ci Ash-Shaybaani rahimahullah te loolu moom lañ euh, gis sànq mooy haddathana mata yaxillu fitru saa'im imaamul Buxaari mu ne haddasanaa Ishaaq al-Waasiti qaala haddasanaa Xaalid mooy Xaalid ibn Abdillah mooy at-Tahaan voilà rahimahullahu taala mu ne boobu moom moo gën a matale waaw boobu ñett la fa wax te moom daa nekk koo xam ne ku moo leen gën a matale ni mu ëndee xadiis bi te ñett yoon la ko tudd te moom xaafis la te kon ak ndool leen tam lu ñu yokku la loolu lu ñuy nangu la waaye à vrai Xaalid boobu du moom da cee wéetale waaw moom imaamul xaafis ci waxam sax ci kaw wane na nag moom rek ndax dane fa aksaru ma waqa fiiha anna al muraaja waqa mooy li ëpp ci lim wax mooy li ëpp ci muraaja bi ñett mu ëpp waaye nag ñett bopp ci riwaaya euh, Xaalid bi la nekk waaye euh, euh, ci Shuba solo na ko tamit mooy moom at-Tahaan du da cee wéete comme li imaam al-Hafiz waxam loolu lay niru que ne moom da cee wéete amaana daa seetlu loon riwaaya euh, imaam Shu'ba bi parce que imaam Shu'ba mook at-Tahan ñoom ñaar ñëpp ñoo ko bokk jëlee euh, muy Khalid at-Tahan ñoo ko bokk jëlee ca Shaybani imaam Shu'ba ko tamit jëlee nu ko a Shaybani rahmatullah alayhi te loolu boo demee ci Mustakhraj Abu Nu'aym foofu fa la riwaaya imaam Shu'ba bi jëlee ko ci Shaybani mu jëlee ko ci Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anil jami' foofu tamit dafa tudd ne muraaja'a bi ñetti yoon la. kon loolu day wane ne kon moom wéetu ci te loolu mooy li gën a bari ñeneen ñi dañu ko tënk buñ ne benn yoon wala ñaari yoon waaye waa ji eh, bon mooy eh, yoneen saa sa wax na wax ak moom ñetti yoon waaye nag yoneen sa alayhi salaam daa ne koo xam ne eh, moom comme lii Abdallah ibn Abi Hadrad hadisam boobu nga xam ne al imaam Abu Dawud rahimahullah moom moo ko solo non al imam ahmad imam ahmad rahmatullah alayhi moo ko soloo euh, léegi euh, euh, doon wax ne yonente bi alai saatu salam ci benn xadis la bu gudd la woon voilà mooy waaji abdallah ibn abi hadrad voilà al aslami moom itam mbokk kii la mbokk abdallah ibn abi yawfa <laughs> fekk dafa amoon dafa amoon benn problème quoi dafa amoon benn problème ak benn yahud mooy problème bi lan la mooy da da da koo lebaloon quoi yahud bi léegi mu war koo fay ah ñeenti dërëm ñeenti dërëm la ko waroon a fay quoi waaw Abdallah ibn Abi Hadras ci boppam moo ko nettali mu ngi ci riwaay bu bu boo xam ne euh, isnaadam bu dëgër la voilà ndax rijaaluhu rijaalu siqaat ñoom ñëpp dañoo dëgër mu ne daa am benn yahud boo xam ne daf ma ko man maa ko yoreeloon ñeenti dërëm yu ma ko waroon a fay waa ji nag ñëw ci yonent bay saa saam na eh ko yaa Muhammad inna li <laughs> nag di kalaame saxaabaam bi na ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa yéeg laa ñi xamul ak yenn kaw kaw yi nga xam ne julli leen sax waaye euh, ya rasulallah yooyu comme que gëmuñu ko woon eh, wal iyaazu billah mu ne waa ji nag muy ibn abi hadrat nii de <laughs> moom mii daf ma ah dama ko damaa yoreel ñeenti dërëm waaye nag noot na maa mu nii bëggumaa fay te waxul dëgg nekkul ne da koo bañoon a fay eh, eh, léegi mais comme que yonent saa saa gis na ne ibn abi hadrat weddiwul ñi déglu naw yawut bi wax moo mu déglu ko mais neewul waa ji li mu wax du dëgg mu ne ko waa kon fa qaala yeneen saa ne ko waa ne ma man moo moo ne nettali biir ne ma ne ma atihi xaqa ne ko jox ko xaqam waay nee na ma ne ko nag ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam walladi ba'athaka bil haqq ma aqdiru alayha ne ko maa ngi wàcc ki la yónni ci dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam man aw ma kab mooy mooy jàppandiwul ci man nekkul dama koo bañ a fay de mais dama koo mënagul waaw qaala nee na yonent way wax ma ñaareel yoon ne ma aafihi haqqa waaw waaye jox ko jox ko qaala nee na ma rafet awaatal ko ko walladi nafsi bi yadihi ma aqdiru alayha yonent way saa maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg dama koo mënagul léegi yu waxee loolu eh, nee na yonent way ne ma nee na après ma ne ko ma ne ko bi ma waxee bi mu ne yeneen saa sa waat naa ci nga xam ne moo la yónni ci dëgg managuma ko xat axbartuhu annaka eh, tabasunaa ilaa Xaybar te kat moom mii nii yawut bii nii man daal dinaa koy xabaare nee naa ko di ñu yónni Xaybar mooy yónni ñu benn sariya fa arju loolu day wane lii mooy avant yeneen bari saa saa am di ubbi Xaybar parce que buñ ko ubbee ba pare moom mooy amilu yonent saa saa moo fa jiite jooyu voilà même bu dee yahud yaa fa ne woon waaye mooy bu récolte bi jotee day ñëw ñu def xars bi ñu xaaj mbay mi ci digg bi ñoom ñu jël xaaj yonent sallallahu alayhi wasallam jël xaaj kon lii day wane ne kon avant xaybaar la woon léegi mu ne ko man te pourtant moom yahud bi nee naa ko yonent bi saa salaam yow ne dañ ñu yebal Xaybar ma am yaakaar lool nag ma am yaakaar lool que hmm, ma am yaakaar lool que ne boo ma ko boo ma ko defee de euh, antoon ni ma naa shay'an waaw bu ñu demee am fa ganima am fa bu tuuti euh, fa arji'u fa aqdi bu ma ñëwaatee dinaa ko fay yeneen mu ne ma ati xaqa waay ne ma joxal kii àqan ah, mu ne na Abdallah ibn Abi Hadran mu mu teg ci ne wa kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha qaala thalathan lam bu waxee ñetti yoon. kenn du ko man du ko benn mu wax nga wax beneen nga wax beneen waaye bu masee ñett moom jeex na saxaaba yi lañ ko xamoon voilà léegi nag Ibn Abi génn dem ci jàkk ci ci marché bi fekk yére bi mu yoroon la mujj jël euh, kaala gi mu defoon mu jël kaala gi mu defoon ci bopp bi daal di koy def ab yére jël burda bi mu soloon dem jaay ko voilà bi mu ko ñëw rob benn waay ne ko euh, kaara bi ñeenti dërëm laa ci soxla waa ji jënd ko benn màgget romb ko ne ko ah yow saxaabaab yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa lan lan moo xew mu xabaare ko maire bi jël benn burda bu gën a rafet daal di ko jëlal daal di koy sànni sànni ma benn burda bu gën a naay sax bi ma jël <laughs> te jaay naa pare fay yahuudi bi xadiis boobu mooy wane yonent saa saam bu ma sonoo ñetti yoon mu wax nga wax nga kii eh, ngir bu ñettee moo tax yii loolu mooy gën a dëgër ci riwaayaat yi wallahu taala alam kon loolu mooy li gën a yoon mooy euh, ci la ko euh, aji wax ji wax léegi nag mu des waaw <laughs> waa kooku mooy kan kooku yonente ma lay saa saam doon wax fa qaala li ba'd al qawmi ya fulaan <laughs> mu wax kenn ci nit ñi ne ko yaa fulaan e yow diw waa diw moom mooy kan dañ naan la xaris bi xam nga sànk bi ñuy def taxrij bi dégg nga ñu ne la al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani <coughs> rahimahullah soloo na ko al imam riwaa imam Abu Dawud moo leeral kan la alhamdulillah al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi mu ngi ko ni kitaabu sawm baabu waqti fitr as-saa'im mu ne haddathana Musaddad <coughs> mu ne nettali nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina la deux cent vingt-huit rahmatullahi alayhi moom Musaddad rahimahullah mu ne haddathana Abdul Wahid mu ne nettali Abdul Wahid Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr ñi na Abu Ubayda al-Basri uh, al-Thaqafi uh, rahmatullahi alayhi génn àddina la cent soixante-seize kanta ki nga xam ne mooy Musaddad ibn Musarhad génn àddina la deux cent vingt-huit rahmatullah alayhima qala mu ne haddathana mu Abdul Wahid mu ne haddathana Sulayman ash-Shaybani moom lañ gi sànqci riwaayé le mooy Sulayman ibn Abi Sulayman Fayruz at-Tahan Abu Ishaq ash-Shaybani rahmatullahi alayhi kon moom c'est la même chose bul jàpp ne keneen la moom mii la rahmatullahi alayhi mooy Sulayman ibn Abi Sulayman al-Kufi Xaqaan rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Abdallahi ibn Abi Awfa yaqul sirna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa saa'im falamma gharabati ash-shamsu qaala ya Bilaal anzil fajdah lana qaala ya rasulallah law amsay qaala inzil fajdah lana qaala ya rasulallah inna alayka nahaara qaala inzil fajdah lana fa nazala fajdah fa shariba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qaala idaa ra'aytumul layla qad aqbala min haahunaa faqad afdara as-saa'im wa ashaara bi usbu'ihi qibala al-mashriq voilà fii riwaay bi moo leeral kookan la <laughs> dane Abdallah ibn Abi Awfa même yoon bi sauf que fii Musaddad moo ko jëlee ci Abdul Wahid mais ñu ñëwaat ci Sulaymaan ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala